A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Aali Imraan. ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya téeméer bi ñaar mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen nga xamante ne yéen da yéen a gëm dolli leen di ragal seen borom tabaaraka wa taala mooy tëddaku leen seen boroom de mooy tëddaku leen li nga xam ne mooy terey boroom bi tabaaraka wa taala ragal leen seen boroom tabaaraka wa taala moytu leen ko haqqa tuqaati dëgg dëgg ragal yàlla nag walaa tamutunna tangal lawaay bu leen faatu de bu kenn faatu ci yéen bu leen faatu illaa lu dul wa antum fekk ba ngeen di faatu ba malaaka mi jël ci seen ruux dafa fekk waantum yéen muslimuuna ngeen nekk ñoo xam ne wommatu ngeen nekk ci diin googu mu ne waxoon ne laa ne ne inna diina inda allahi lislaam gi yonent yépp ne woon alayhimu salaatu wassalaam yéen da ngeen fexe ba bu fi kenn dee lulul ne ba muy dee dina présenter li nga xamante ne mooy ak ngëm yàlla mooy ak wommatu ci borom bi tabaaraka ngir borom bi tabaaraka wa taala wa'tasimu ta ngoy leen te jàpp leen bu dëgër bi hablillah billaahi ci buumug yàlla gi nga xam ne moom la yoor almamduud bi nga xam ne moom la yoor bayna samaa'i wal ard comme li nga xamante ne nii noonee la ñëwee ci li nga xamante ne nii ci yenn su kii wu sunna yi walla mooy yoon wi nga xam ne yi mooy euh, euh, euh, buumug yàlla gi te mooy lan mooy islam mooy alquran mooy sunna voilà ngopp leen ci na ngeen ci moy li nga xamante ne nii moom la de mooy sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy téereb yàlla bi te moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nga xamante ne ca fa hajjatul wadaa ak yooyu yépp ak ci hadiisu al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom moom la doon wax doon ko nekk koo xam ne doon ko dénk nit ñi naan leen wa naan leen aleykum bi sunnati wa sunna wa aleykum bi kitaabillah maa ngeen leen di dénk téereb yàlla bi wa sunnati ak sama sunna muy sunnaay xulafaa ar-raashidin almahdiin yi nga xamante ni ñoom la borom bi gindi te ñooy ñi nga xam ne ñoo tegu ci yoon kon nag mu ngi noon nële moo tax nag gis nga yoon woowu muy xablullaahi ku ko fi bàyyi muy lislaam na la leer na gis nga yoon wi moom saytaane yee nekk ca wet ga ko ku génn ci yoon wi rek dinañ la këf comme li nga xamante ne noonu la même ñi ci nekk sax seytaane yi dañuy fexe ñëw ngir dëddale leen ci daal leen ciy jële lan nga may xalaatal koo xam ne boolewu ci boppam kon waatosimu na ngeen ngoy bi hablillahi ci li nga xamante ne mooy buumu yàlla gu dëgër gii muy habluhul matin mooy diineen ji di téeréem bi di sunnaay borom bi tabaara yu sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam te mbooloo yépp nekk ci min al ulama al aalimin min laduni salafi ila axiri zaman ñi nga xam ne mooy ba salaf yi temps yonent bi alayhi salaatu wassalaam dawlu bu baax bi ba ni àddinay tukkee loolu nga xam ne moom la nit ñi nekk boroom xam-xam yu mag yi ah ñi nga xamante ne nii al ulama al amilin boroom xam-xam yi jëfaakoonu li nga xam ne moom la ñu xam ci diine lu yiw te seen boroom keese tax topp leen ci lool te ngooy leen ci yoon woo wala de jami'an mbooleem seen wala tafarraqu te nag bu leen tàqale koo de voilà nekk fi def ay pàcc pàcc parce que kaal diw bokkuñu tariqa wala bokkuñ ni ñu ni ñu dégg laaya bii wala point fiq bii dégguñu ko ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di tàqale koo ndax loola le bu leen ko def de ginnaaw lislaam ndax ku fi bàyyi l'islam rek booy doxewoo ko dëgg-dëgg foo jaar tàqale koo dina dox seen diggante te ñu xam ne tàqale mooy wuute ci wàllu position ci wàllu xam-xamu fiq ci wàllu li nga xamante ne masala fiq loolu masula tàq masula tàqali ay diggante loolu minal ulama imaamu Maalik Shafi'i mi nga xam ne taalibeem la rahmatullah alayhima ñoo bokk lépp lu ñu wax rek ci wàllu fiqh kon ngiru Shafi'i lan la fiy def amul kon du fi nekk voilà léegi nag daa am ay points yoo xam ne dañ ciy def points yoo xam ne dañ ciy wute comme la imaam mooy seen ñëpp. imaamu Shaafi'i doon na wax ne ja'altu Maalikan hujjatan bayni wa bayna rabbi def naa imaamu Maalik rahmatullah alayhi mooy sama lay sama diggante ak sama borom man ash-Shaafi'i rahmatullahi alayhi kon nag mu ne ngoon wala te bu leen nekk di di tàqale di di tàqaloo de di tàqale ko te loolu nag. moom la moon yi xam moo tax xam na ne lii mooy seen menace gis nga jullit ñi bés bu ñu jàppee ci yoonu <laughs> yàlla bii muy diinallah diine l'islam bii alquran ak sunna bés buñ ci ngoyee mbooleem sent tàqalu koowuñ mooy kufru jeex na mooy am nañ problème non ñun moom sincèrement dootuñ mën a tee yëkkati dootuñ mën a tee teg loolu moo tax dañuy fexe di def politique u far tasut tasaareel ngir nga man a noot gaa yi man leen a jiite mooy lan diviser pour muy rëñee mooy ne tasaareel gaa yi boo mënee noot leen mën a toog bëgg a toog seen xef yi moom leen di leen def loo ñu mel ni xuuf maa ñàpp ay marionnette mooy yow na nga leen tàqali kon nag mu nga noon suñu borom ne kon nag bu leen tàqale ko wadkuru ta dee leen fàttale ko tey tudd ni'matallahi xéewalu yàlla yu mag yi nga xam ne alaykum yi mu dotti seen kaw fàttaleku leen bokk na ci yooyu id kuntum ba nga xam ne yéen ñii rawatina yéen juli ñi ada an bi ngeen nekkee yéen muhaajiruuna yi waaye yéen ansaar yi bi ngeen nekkee ada an ay noon yoo xamante ne nii moom ngeen nekkoon ndax bu dee waa lamsaar ñoom waa aws ak waa xasraj masuñoo jaarox taal voilà ñoom moom ci ay xeex lañ dëkkoon nga xamante ne nii bi ci mujjoon muy ma yawma bu'aas nga xamante ne dañ doon rayante kese ku man sa moroom duma la woon te arab yi waa Quraysh ak ñooñu it noonu lañ fa nee woon voilà mooy ne ku man sa morom mooy razzia yooyu songu dëkk daal di dóor taal daal di jàpp góor ña rey jàpp jigéen ñi def jaam jàpp alal ji dem sa yoon yow boo ko defee toog beneen bés ñeneen dalaat sa kaw ñu nekk ay noon nale nga gis waa Quraysh ci seen bopp ni ñuy nekk foofu ay bari ñoo Xuzaa ci xay xare lañ doon dëkk après dañ doon amit trêve kese ak yu mel noonu way Banu Bakr ak gaa yoo yële suñu borom nag ne leen yéen waaye tamit loolu mooy jamono jooj waaye ba léegi fii tamit gaa yi ci ay xeex lañ dëkkoon voilà mu ne kon nag waa fàttaleku yéen yéen ñii surtout sahaaba yonent bi alayhi salatu wasalaam yoo yële it kuntum ba ngeen nekkee ah daan ay noon fa Allah fa borom bi daal di leen daal di dëppale daal di tafale bayna qulubikum li nga xam ne diggante seen xol yi mu daal di leen dëppale fa asbahtum ngeen mujje bi ni'matihi ci xéewalu yàlla kese la de bu fi kenn naan samay ngóora la ak sama mën a négocier man mii nga xam ne boole diggante mos dama cee aslaa ci maa ci man déedéet du loolu du loolu fet borom bi xéewalu boroom bi kese la max dax goo xam ne bu dara raxut moo tax fa asbahtum ngeen mujjee bi ni'mati yi ci xéewalam kese gu yaatu gi ixwaana ngeen mujj nekk ay mbokk ba kenn ki nangu naa dee bàyyi keneen ki mu dund comme na nga xamante ne noonee la Ikrima defoon keroog biñ demee yar bu nga xamante ne nii radiyallahu anhu muy doomu Abu Jahl bi ni ñu faatoo moom ak ay bayti xam ñooñu muy ñoom al-Harith ibn radiyallahu anhum muy frère Abu Jahl bi keroog dañoo mar ci biir xare bi ñu ñëw di jox ki ndox mu ne joxal keneen ki moo mu ko gën a soxla kee tëdd sama mbokk mi ñu dem ci kook mu ne joxal keneen ki ñu jox ñu dem ci kook kooku ba ñuy dem ci moom mu faatu kii leen doon jox ndox di dellu ci ki mu ko mujjee woon ndox fekk mu faatu jàll ci keneen ki fekk mu faatu ñooñu noonu nga xam ne pare nañu wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa dañuy ëffal seen bopp gis loo xam ne seen mbokk jullit bëgg na ko wu daal di koy bare bàyyi koog moom ñoom ñu ñàkk seen mbokku jullit boobu am xéewal goo gële voilà mu ngi noonu loolu mooy xéewalu gi nekk benn boobu nekk ay mbokku te lool ko dund nag xamoo ko voilà fii mu ne ñu soxar ñi ñu iñaan ñi ñi nga xam ne xamuñu mbokk neexaay bi ci nekk ak yooyu nga xam ne seen lépp lu ñu yëngu intérêt leen ci dugal lu ñu génn intere leen ci génn ñoon xamuñu lii ndax dunduñu lii ixwaana loolu xéewalu yàlla bu rëy la bu la borom bi mayee ixwa ixwa defal la mbokk ux axun fi islam koo xam ne sa mbokk la ci diine bu tax ñuy wax wallahi jàppal borom bi xëccal na la xéewalu àddina kon nag wa fasbahtum ngeen mujjee ngi ni'mati yi ci xéewalam dong ixwaana ngeen nekk ay mbokk yoo xam ne yu baax wa kuntum ngeen nekk ala shafa jurufin te bokk na ci xéewalam yi mu ne ngeen leen ko tudd te di ko fàttaleku ginnaaw lii ngeen nekkoon ay noon mu dëppale seen xol yi ba ngeen mujj nekk ay mbokk mu ne waaye ngeen nekkoon ala shafa mi na naar ci peggu kambu safara muy ngeen dugg safara jahannama fa anqadakum minha mooy lan ci kéefër ngeen ne woon goo xam ne bu ngeen ci deewoon kenn man la dox ak seen digganteeg dugg safara loolu man na ne yonent ma ne sa saam ñëw ñu bari ci yéen doon ko xeex njaal benn bi lu ne ñu def ko yonent suñu borom ci xéewalam gu mag gi mu leen dee leen ko tudd def ngeen mujj nekk ay jullit kon nag yéen a ngi woon ci peggu safara de kambu safara muy naar muy naaru jahannam fa anqadakum minha borom bi tabaaraka wa taala daal di leen ciy muccal daal di leen ciy rëccal daal di leen ciy sauver ba nan la leen def mooy def leen ay jullit ndax ku nekkul jullit mënoo ci mucc mu ne nag kadhalika naka nii nag yu bayyinu la leen borom bi di leerale allahu boroom bi nii la leen di leerale lakum ñeel leen yéen jaam yi aayaatihi mandargaam yi wane sañ-sañam man-manam kattanam ak yi nga xam ne moom moo tax ngeen war a dellu ci moom ta xam ne du ngóoraay ibra du ngóoraay sàmba du ngóoraay demba du ngóoraay assude mooy wala allakum bu ko defee tax te du na ngeen mën a géndeeku ci yoon wii mu leen teg